kon mooy dañ doon nëbbu borom bi def leen doo xam ne ca suuf la waaw safara si nag di jóge ca seen suuf di leen lakk ñuy tëb waaw waaw mooy bés boo feeñee bés bu la yàlla kiiwee euh, gàccalee di nga feeñ wal iyaazu wallahi billah léegi al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne mu ne wa fiiha kon loolu wa fiiha mu ne nekk na ci riwaaya bii nii waaw hatta atayna ala nahrin min dam walam yashuk mu ne riwaay bii nag bii nii ma ne wa fii riwaayatin lahu foofu dane yeneen saa sam dane ba ñuy dikkee ci dex goo xam ne ci deret la foofu nag sikki sàkkawul weex waxul ne comme fële ñu waxoon ne euh, ci euh, kii boo xam ne misli dam lu mel ni deret waaw mu ne fii nag amul sikki sàkka te waxoon nañ la loolee kon mu ne euh, mu ne fiihi rijaalun fiihi rajulun am na benn waay qaa'imun mu taxaw ala wasati nahar ci digg dex ga wala shatti nahri ca tefesu dex ga rajulun benn waayam fa nekk wax nañ la riyaa Seydina Ali radiyallahu anhu danaan ab aadam yi moo nekk ci biir ab malaaka taxaw di ko xaar wa bayna yadayhi nekk na ca kanamu waajoo waajoojee ci wetam ci kanamam mooy waaja taxaw di ko xaar xijaara ay ay doj xeer fa aqbala rajul waaja ca biir dox ga daldi alladhi fiil nahar ki nekk ci biir ndex gi di ñëw nag di jege si di di di mooy day fii fa ida araada an yaxruja saa bu bëggee génn ndox mi rama ar-rajulu waaja nga xam ne moo taxaw ca xeer ya euh, daal di sànni bi xajarin fii fii jël ay xeer log-logal ko sànni ko ci biir gémmiñ gi log ko ci ba mu fees del faraddahu mu loolu delloo ko mu delloo ko xaytu kaana fa mu jóge woon mooy ca biir yow doo génn nii rek la di dem ak ñëw ba yawmal qiyaam di taxaw mu ne fa joala mu def kullama jaa saa bu ñëwee li yaxruja ngir génn jaala waajoojee di ko xaar taxaw yor xeer ya jaala muy nekk di def yar mii di sànni fii fii ci biir gémmiñ ngi de xajarin ci ay doj fa yarfa'u kama kaan fa yarji'u kama kaan mu daal di dellu comme ni nga xamante ne noonu la meloon waaw noonu lay def ba yawmal qiyaama wal iyaazu billaah mu ne wa fiiha nekk na fa sa'ida bi ash-shajar foofu nii la ko wax di waaye boobu mu ne ñu yéegil manta garab ga nga xam ne gisoon nañ ko fi fa adxalaani ñu dugal ma daaran kër goo xam ne lam ara qattu ahsana minha masu gis man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kër gu gën a rafete ne moom minha fiiha nee na nekk na ca biir kër ga rijaalun ay góor shuyukhun wa shabab yoo xam ne ñii ay jeunes lañ ñuy nekk ay ay mag wa fiiha mu ne nekk na fa alladhi ra'aytuhu wa fiiha nekk na ca ci biir riwaaya bi version bii ni mu ñëwee ah ne ko mooy ñaar ñooñu dinañ wax ci seen ginnaaw ñooy ñan mu ne ay ra'aytahu ñi nga xam ne ka nga xam ne gis nga koy yu shaqu shido shiduquhu ñuy dagg mooy kañ jëloon kallu bi dugal ci benn wetu gémmiñ gi ah dugal waay ba ci ndonga léegi mu ne kooku noonee mu ne farajulun góor la ah, eh, eh, Euh, non non euh, fa kaddaabun kooku ab explicateur la ab narkat la ab ab ab la waaw ab waxkat lu amul la yuhaddisu bil kasbati day nettali aw nar fa tuhmalu anhu ñu daal di koy toxale ci moom hatta tablugha al afaq ba ni muy tëjee euh, penku yeeg few kii yëpp <laughs> waaw horizon yëpp <laughs> waaw qad sadda al al ufuq sawaay day jote fépp ci mbon waaw waaw jote fépp ñu naan di ñu naan lii lii ndekete yoo kasibërga loo xam ne waa ji moo ko génn min muxihi ci boppam bi léegi nag fa yusna'u bihi ñu defal ñu def ko ci ñu def ci moom ilaa yawmil qiyaama noonu lañ koy def gis nga riwaay lii day war ne ba mooy seen barzax lii la wal iyaadu billah waaw ilaa yawmi yub'athun chet yàlla nañu boroom musul ko waa allahumma assalaamatu salaama ñu ngi lay ñaan assalaama mucc mu ne wa fiyaa nekk na ci riwaay boobale mu ne malaaka yi dañ ñaar ñooñ dañ na ko alladhi ra'aytahu kanta yow yonent mi alayhi salaam kii ci biir gént gi yushdahu ra'suhu ñu ngay toj bopp bi fa rajulun góor la goo xam ne allamahu allahu alquraan borom bi da koo xam la alquraan may ko xam-xamu alquraan mokkal alquraan waaye dégg alquraan wala bana joxe alquraan man koo jëfe fanaama anhu bil layl lim ci mokkal lool jaruñu ko tus waaw bu guddi jotee mu nelaw mooy ci farata yi ndax fële wane na na du ñàkk naafila dañ koy non parce que du ci naafila déet loolu du farata non du farata mooy wax na ko feene salaatul maktuba la doon nelaw wëllif ko voilà mooy ay nelaw yoo xool ay nelaw duñ ko yàqal jaamu yàlla ah jaamu yàlla duñ ko yàqal ay nelawam laa bëgg a wax <laughs> voilà ah, mu ko kon nag walam ya'mal bihi walam ya'mal fihi bin nahar no seulement bu fekkee guddi muy nelaw du ko tax a jóg di julli euh, gée bi wala fajar gi bu nee xër balaa xar balaa fajar gee xar daa war a jóg parce que bu fajar gi xaree mooy beneen bis bi jot na mais loolu du ko tax a jóg ah ah ay fan non non non naan diit sa waay bëccëg jot du jëfe alquran ji mu xam ko wax wal iyaadu billah du jëfe mukk li nga xamante ni mooy alquran ak li mu jàng ak li mu xam alhamdulillah ci bëccëg bi bu ko defee nag fa xalu bihi ila yawm al qiyama ñu koy def noonu ñu gis waa ji di jël xeer yi di ko duur ci bopp bi tëj mu xar xeer bi wadd ci wetam mu jëlaat bu demee buy faraat waa ji dem balaa waa ji ñëwaat bopp ba tëjuwaat mu dóorati waaw mu ne noonu lay demee rek noonu lañu koy def am mafulun bihi lay doon <laughs> waaw ñu koy def noonee ba yow ma ba bisub taxawaay ba mu ne ko wat daarul ula allati daxalta daaru amatil mu'minin mu ne ko kër gu njëkk gi nga xam ne mooy gu rafet gi nga njëkk a gis yow yeneen saa salam loolu mooy këru euh, maas des jullit way ngëm yàlla yi mooy ñi nga xam ne ah euh, ñoom lañ naan lamdaay ñooñu nga xam ne bu ñu ay boroom xam-xam waaye nag <laughs> bu leen xeeb de amma gi waaw waxoon naa la gis nga amma gi amma gi e, am nañ ay mbir yoo xam ne boroom xam-xam yu bari melo yoo xam ne bu ñu ko meloon seen affaire baax ma jid waay ma mooy dañuy humble en général quoi ñoom du ñu nekk fenn di wane ne xam nañu waaw ah, yan kay man loo eh, man kay yooyu moom ngeen kay wax la seet leen dañ ngeen waxtaan rek yu ngeen wax man xam nga yëf yi dama cee xamul dara te muy dëgg ah nekkul ay fausse modestie de non moom ak ñàkk xamam da koy da koy décliner fu ne loolu loolu du problème am moom gis nga jikko boobu bu ko boroom xam-xam yëpp amoon mu baax mooy malgré lu la yàlla man a ràng ci xam-xam nga xam ne man li ma xam du dara waaw ak tamit reconnaître ak surtout yi nga xam ne xamoo leen nga reconnaître ne xaw ma nga bañ a nekk di gëmloo di ñi da nga koo xamoo waaye nangam doy xamoo woon loolu façon rëy la gu waa ji nekk gu camouflé wu ci biir waaye le fait que non mooy gis nga jikko jooju waaw nga xam ne rëy rëy lu nekkuñ ci yooyu waaye tamit dañuy nekk ñoo xamante ne mooy ñoom du ñu jéem a justifier mbon gu ñu def parce que kiy justifier mbon gu mu def en général ko xam la wala koo xam ne xamul dara waaye ñam nekkal daa dégg ñuy waxe noonu mais ñi ko daqaw def mooy ñi nga xam ne am na lu leen yàlla xamal ñooy fexe def loo xam ne yàlla xam nañ ne yaxu alxuraan da koy tere yaxu sunna yeneen saa sam da koy tere léegi nag ñu bëgg foowe xale nit ñi xam ak ak ak ak conscience nit ñi nan leen wala lii wataax boo gisee wala lii lii di utal seeni bopp ay lay foo yoo xamante ne ñoom ci seen bopp waroon nañu xam ne te ñoo ko gën a tey xam nañu ko sax te ne lii demewul noonu waaye ngir wala wan ne ñoom ñoo ko sañ parce que am lu tax gis nga loolu amma yi noonu lañ mel gis nga beneen jikko bii bés bu ko boroom xam-xam yëpp meloon kenn ci ñoom du alko kenn ci ñoom du sànku waaw waaw ci masala nga ma ma waxoon nàngam nàngam la waaw masala boobu moom li ma ci waxoon du noonu waaw nàngam ak nàngam waaw loolu dafa am solo reconnaître na xamuñu waaye di di reconnaître seenu gàttañlu seen erreur yu ñu def dañu jéem di ko justifier dangaa ah ñun de moom xam nga ah ñun moom xam nga ñun moom dañoo dañoo nekk dañoo suuf yàlla nañu yàlla jéggal rek waaw man de mbir yi bëgg naa ko bàyyi waaye ah def lu ne naa ko def de nga xam nga xoog wuute naag ba pare di ñaan yàlla jéggal ku yoo xam ne naan non gaa yi la lu bon lu mu def ne yàlla wala keneen wala leneen wala ut daal lu mu ko puus waaw wal iyaadu billah loolu xoolal jikko yooyu waaw ba pare dañoo fas gëm gi ñu gëm yàlla beneen teguñu ko ci ay affaire wala que ñun ba la ñoo gëm yàlla ci raisonnement rek la man a jaar nàngam nekk ci yooyu nga xamante ne non ñoom dañoo gëm yàlla am pas-pas bu dëgër boo xamante ne ni bu benn charlatan li ma doon wax jóge ne ñëw poli ko yàq ko ci ñoom di jéem naan dangay ay aay waaw di jaay xam-xam te xam-xam kese nga fi wax xamal ñëpp wal iyaazu billah waaw ñooy yooyu jikko la yoo xamante ne ni bés bu ko képp ku yàlla may xam-xam jikkoo yow texe nga wallahu taala alam léegi kon mu ne ko nag loolu mooy këru moo tax euh, c'est pas du ñu ëpp àjjana ñoom na waaw mooy awaam yi ñi nga xamante ne moom lam daal lañ leen di wax mooy masse populaire waaw ñooñu ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñëpp ci ci jullit kon ñooñu jaru ñoo xebbe waaw te yii ma la wax ñu ràngoo lii la yàlla xaar ci jàmm waaw boroom xam-xam bi nag yow yàlla daa am lu la ràññee ubbil la ay facette ci wàllu ci wàll côté xam-xam paa ngir nga détaché wu sañ dañ seppeeku ci jikko yi ñi nga xam ne ñële ndax yow boroom day mel naan la yow loolu raata sax ma lay ràññee waroon nga am jikko yooyu léegi nan laa lay joxe loo xam ne da ngay tiim mbir yi gis ni mu leere nga gis loolu ba pare di jikkowoo jikko yu ñaaw yi nga xam ne même ñi àggul fii ñoom ñoom ñoom jombal nañ seen bopp ci loolu moo tax kook yàlla du koy jéppi quoi boroom xam-xam boobu mooy day bokk nag ci ñett ñi nga xam ne comme li hadith sayna Abu Hurayra bi nekk sahih yi di wax ñi ñuy njëkk a dugal safara parce que borom bi da leen di mere quoi wal iyaazu billah kon loolu la nag mu ne kon kër loolu mooy këru masse populaire u julli ñi mu ne ko wa am muy premier kër wa amma hadihi daar fa daaru shuhada kanta kër gi waaw mooy kër goo xam ne gu gu kawe la woon mu ne ko mooy këru martyr yi léegi nag ñu joxe seen <laughs> seen seen seen euh, seen identité ne wa ana jibril wa hada mikail <laughs> waaw farfan rasak nee na mu ne ñi ne ma wa ana Jibril kenn ki ne ma ki kon kooku moo doon wax <laughs> kooku moo porte-parole moo doon wax ne man maa Jibril wa hada kanta kii di keneen ki ànd ak man Mika'ilu mooy Seydina Mika'ilu waaw ñii ñooy sangu malaaka yi <laughs> Jibril ak Mika'il alayhim assalatu wassalaam waaw waaw mooy euh, xeetu bon d'une façon générale quoi mais euh, <laughs> waaw waxoon nañ la nag est-ce que ruux mooy Seydina Jibril comme li ko ñu bari di waxee déet euh, bu dee moom la mooy mooy kon ci lu ñu joyal ñëpp ñëpp mooy seen sang waaye bu dee ñi nga xam ne dañ ne non non ruux du moom ah <laughs> non ruux keneen la ruux nag mooy sang malaaka yi waaw léegi nag est-ce que moom la wala du moom foofu la wax ji nekk <laughs> waaw kay loolu ay wuute yoo xam ne waxoon nañ ko ci tafsir allégé yi foog naa fii itam taxawoon nañ ci benn kii allahu taala alam mu ne ko man maay jibril kanta kii nag ki sama wet mooy mikail eh, di naataangoom malaaka alayhima salaatu wassalaam léegi nag mu ne ko war na ko ñaari kër yu mu ko wax ne ko farfara ak léegi yow xoolal ca kaw yëkkatil yow yenn sa bët sa sa yëkkatil sa bopp ci kaw nee na farafantu mooy ngir xool rasi nee na ma yëkkat sama bopp fa ida fawqi mithlu sahab ma gis benn lu mel ni ab nuage mooy ni mu ni mu soree beneen kër goo xam ne moom dafa sore soree soree soree comme yow nit ki boo newee ci suuf da ngay gise ñiir yi ca kaw asamaan ñuy romb mu ne noonu laa gise loolu xaalaa ñu ne ma nag ñoom ñaar zaaka manzilu ne ko gis mel yaa la ngay séen mel lim yaa niir mooy nag sa kër sa wàccuwaay qultu nag ma ne leen mais daana da daani adxul manzili mais bàyyi leen moom dugg sama kër xaalaa ñu ne ma innahu baqiya laka umru yow da parce da laa deseel ay fan lam tastakmilhu matala goo ko yow war a dund fii yàlla yàlla la baddil te jeexala goo ko falis fa law istakmaltahu atayta manzilak bu doon ne matal nga ko konoon kon di nga dikkal sa wàccuwaay sa kër laa laa mu ne nag rawahu al-Bukhari mu ne xadis bi al-imam al-Bukhari rahimahullah moo ko solo léegi bala ñu dugg ci taxrij bi kon fii mooy Seydina Jibril ak Seydina Mikaayil alayhimu salaam liñ def loolu ay wane ne nit ki euh, boo ñëwee fenn tamit euh, bon balaa loolu mooy gis nga kon catégorisation yi nga xam ne ñoo am ci mbir yi nga xam ne suuratul Waaqi'a junj na lu mel noonu fa ashaabul may may mash fa ashaabul maymanati ma ashaabul maymana ah wa ashaabul mash'amati ma wa ashaabul mash'amati ma ashaabul mash'ama was-saabiquuna as-saabiquun ulaa'ika al-muqarrabuun voilà mooy mu ne waa ndejoor ay kan moo la xamal waa ndejoor ak ñi nga xamante ne waa càmmoñ ay ku la xamal waa càmmoñ waaye mu ne was-saabiquun ña nga xam ne nag ñoom ñoo jiitu ci lépp waaw te fii nga gis mooy nee na premier kër bi mooy këru amatul muslimin beneen bi mu ne shuhadaa yi ndax loolu day wane tamit darajaay martyr na mu kawee fa borom bi te loo gisoon nañ ko ci téere bi ci kitaabu euh, riyaadu saalihiin bi loolu nekk lu ñuy taxawat kitaabul jihaad yi ak yooyu shuhadaa yi gis nga fa ñu tollu ak fa leen borom bi yëkkati moo tax bu keroogee ñoom alaaxira ni nga xam ne noon la ñuy gën a féetee nit ci barzax ak ci alaaxira ñeneen ñi waaye sauf que am na raw. waaw te doo ñi leen raw ñu gën a nekk ca sëmam ba nag mooy yonent yi mu salaam voilà am na fii catégorie boobu la jox waaw ñi amatul mu'minin shuhadaa yi ak bu yonent saa salaam nga xam ne eh, loolu la wane fii waaye am na yeneen i catégorie yoo xam ne mooy man nga ko détailler même bii la rek mais mën nga ko détailler waaye loolu muy manazil yi àjjana quoi waaye wallahu taala alam loolu taxuñoo jóg léegi kon dane rawaahu al yi la ca suuf lan lañ bëggoon wax non mooy Seydina Jibril voilà Seydina Jibril ak Seydina Mikail alayhi salaam liñ def mooy nit tamit boo ñëwee fenn waroo ñëw comme anonyme rek voilà ñëw fii xës du wax say wax après dem kenn xamul kan la moo tax euh, décliner son identité loolu du problème yàlla xam na ne am na nit ñoo xamante ne borom bi. da leena ci maanu teema borom bi moo leen bind te yemalewul fii mu ne même en Afrique bi mu dëkk ñëpp di ñu ñuul bu romboon gars yi ne ko sa carte rek mu mer lu tax ñu may demander sama carte d'identité loolu yow jullit bu xam diine fàttalikul xadiis yu mel nii quoi mais mais man xooluma sax est-ce que obligation wala police bu la laajee da ngaa war a nangam man au delà de loolu dama naan yoneen saa sallam jàngaloon nañu. ñu ngi woon wax moom dañoo wax ba pare daal di dikk seen identité man comme que waa ji xamuma daa dajeeg man policier la am loo bu bëgg a contrôler mais garaawul waaw loolu nag wax nañ la bu dee réewu tugal yi bu loolu d'une façon générale loolu waroon nekk problème mais contrôle au faciès di def parce que waa ji dama leen a bëgg a sonal loolu nag baaxul voilà parce que daa yor der bu kii man policier bu ñuul laa mais léegi tubaab bu ma romb dinaa la contrôler pour wan leen ne waa yow déedéet loolu ko def parce que loolu contrôle aux faciès la tudd c'était pas que contrôle aux faciès police yi police yi di di contrôler noir yi kese wala arab yi non mais beneen côté bi mën na am je suis un policier naar wala tubaab en France euh, wala euh, Afrique boo xam ne d'origine africaine wala boo xam ne de toute façon léegi man je contrôle wala benn groupe de policiers boo xam ne on contrôle que les blancs wala iyaazu billah loolu contrôle au passé si warula demee noonu ci benn wàll waaw yooyu warula am jaaduwul muy am voilà mooy defal sa liggéey lim la laaj bu dee am ngeen dut seen nit ci ni leen ko mayee ngeen war a contrôler ngeen def ko te yow it mii contrôler tamit nga bañ fi nekk compliqué wala di yuuxu fii mooy de wala c'est du racisme non bu ko jàppee noonu yow tamit quoi di voir tout le temps le mouton noir quelque part quoi non voilà wax <laughs> ouais, vous voulez quoi monsieur euh, ah, monsieur excusez voilà vos papiers s'il vous plaît vos pièces d'identité ou ah ok c'est bon waaw bu yor nga ko ci yow nga génne bu dee yor nga ah je suis désolé mais je je n'ai pas mes sur moi waaw léegi mu ne la léegi nan lañ mën a def pour xam parce que wax ko tranquillement ngeen waxtaan bu dee daa soxla mu ne la ah on va wala taxawal nga wax ma see na ma bind xool laaj à la préfecture wala ci données yi ñu am sa date de naissance sa tur yooyu ñu xool ndax est-ce que ça c'est la même loolu nga def ko xam après nga dem sa yoon quoi waaw waaw que ça soit côté police bi que ça soit côté ki ñuy contrôler ñun ñu nekk loo xam ne moom loolu dafa war a simple waaye tamit nit ki boo ñëwee def waxtaan na gaa yi xamuñu la waaw <laughs> kenn xamu la baax na tamit nga décliner sa identité soit booy commencer wala boo paree waaw boo paree euh, nga def kii wala nga ñëw fenn def lenn voilà loolu it baax na surtout bu dee nit ki xam nga ne saa sam neewu leen yii waay yii nay ñan ah <laughs> mooy aajuwul rek tout temps dañ naan la yow yaay kat waaw man yéen a ñëw la wax ko te tamit alhamdulilah leneen lañ ci jànge mooy malaaka dañuy yor ay forme humaine que ça soit ci yaqazatan ni waaye tamit ci gént waaw waaw loolu malaaka dañ koy am moo xam dañoo booy nelaw wala nelawuñ nit ki ñu mën nañ la feeñu ni yor comme ni yoneen saa sa euh, euh, Jibril da doon yor forme Seyna Dihya lu bari ibn Khalifa al-Kalbi radiyallahu anhu voilà kon loolu te loolu te bii gis waaw léegi nga mais yeneen saa sam xam ne wu Seydina Jibril ak ñu ne lool alamul xayal la te comme que dañuy mën a yor ay forme yoo xamante ne nii mooy euh, euh, buy ñëw ci yaqazatan Seydina Jibril buy ñëw borom bi dina ko lu bari daf koy wan day xam ne kii la kii Seydina Jibril ak forme bu mën di jël da koy xam. ci gént nag beneen monde la boo xamante ne borom bi moo xam lu tax mu doxale ko noonu ngir après ñoom ñu mën a jàngale waale tamit nit ñi ne di décliner sa identité ak yu mel noonu tamit loolu daa baax voilà bu dee xamuñu la waaye tamit loo xam ne nit man nga ko xam mais gis ko ci gént mu yor beneen forme boo xam ne tax yow xamoo ko waaw léegi nag bu boobaa mu ne la bu la nee man la <laughs> surtout léegu baax la ngay xam ne kii kooku la <laughs> waaw moo tax yeneen saa sarab loolu bon ci côté ta'bir yi euh, foog naa jotuñu ko woon a wax wala waxoon nañu ko li nga xam ne moom la Cheikh Abdul Aziz ibn Mas'ud ad-Daghbagh radiyallahu anhu ash-Sharif al-Maghribi doon wax eh, ki nga xam ne mooy eh, nit ki bu dee yeneen saa salaam daf la feeñu mais ci forme koo xam ne sëb sëriñ la kenn ci sa sëriñ wala sëb sëriñ waaw mu ne kooku moom yow à partir de bés boobu loo ko jàppoon bi yow koo jàpp parce que yeneen tubaab yi saa saa du feeñu ñun ñëpp loolu ñëpp ko xam quoi loolu c'est des béykat du feeñu du ja <laughs> mukk ci image u kii ci forme nit koo xamante ne ab caaxankat la wala koo xamante ne agul fet waaw bu ñëwee ba kiili jaar ci forme boobu kooku moom bi yoboba ngeen koo téye waaw am na sëriñ soo xam ne it bon loolu entre parenthèse la eh, eh, eh, nit ki taalibe mën nga leen a jéem gis leen nii ñuy sëriñ diw nga jekki di wax ak ñoom wala nga dugg wala ñu nga gis leen fee ñu taxaw yow léegi bi nga jàddee fee dajewaat ak moom mu yor forme keneen koo xam ne yow du moom mi nga mais dina la leer ni moom la mais nag sauf que du yorul forme bi <laughs> beneen forme la yor koo xam ne xam nga ko kooku day wane ne voilà kooku <laughs> voilà yooyu yooyu bon yooyu entre parenthèses la wallahu <laughs> wallahu wallahu billahi ta'ala wallahi a'lam kon loolu lu am am solo la quoi mooy hadis bi kon gis nga hadis bi eh, dañ ciy jànge tamit bala ñu dugg ci taxrij bi yooyu comme que dañoon dañuy gisaane njàngat yi ci biir mooy sàkku xam-xam mooy façon xam jàngal bokk na ci sàkku xam-xam di topp ki yay jàngal yooyu yeneen saa salaam fii ni eh, nga xam ne mooy ñi mu àndal daleen nangoo topp waaw naan nañ fale ñuy daan ko ñëwal mu topp leen mooy jàngalekat bi tamit ki ñuy jàngal da war a déglu waaw amul dégg ak topp buñ la nee ñëwal nga ñëw buñ la nee toogal nga toog buñ la nee bu leen wax ngeen bañ a wax buñ leen bind leen ngeen bind. yu mel noonu il faut nga nekk fii bu bañ a nekk rek luñ daan woon pourquoi ñu naan may defal lii waaye tout le monde n'est pas je suis libre non non yooyu du wax ji quoi non non non daw defal liñ la digal quoi ifal ma tutmar defal liñ la digal nga def ko waaw defal liñ la digal nga def ko quoi da nga bañ a nekk fi di indi ay aqab ay ay ay ay complication waaw loolu ci façon bi am njàng la waaye bokk na ci ki nga xamante ne mooy côté taalibe bi quoi waaw yeneen saa sam waxoon nañ ko biñ ko ne intalak intalak neewul waaye non sawaay man nekkuma fi nag di dox dox yoo xamante ne da ngeen may wax lu leer si sinon man je rebouche sama chemin quoi comme niñ ko waxoon damay dëpp <laughs> kon loolu la quoi <laughs> waaw loolu lu am am solo la waaye it bokk na li ñuy jàngale façon jàngale yi mooy euh, indi mbir mbir lu lu après à la fin nga leeral ko lool boo seetloo xam nga ñu ngi la doon wax bee passé fàttaliku Seydina al-Xadir Seydina Muusaa Seydina al-Xadir alayhi salaam man talaqaa yooyee mooy façon bu mel nii la mooy mbir yi da ngay gis mbir yi doo mooy doo xikma bi doo ko dajagul mooy yeneen saa salaam muy gis ñii nii ne xamul exactement mais ñii ñooy ñan ak lu tax vraiment lan moo tax lii dal leen wax ñii ñuy toj seen bopp ñii ñuy dëkk tëj ci seen catu gémmiñ ñi di ko dagg ba ci dox gi beneen bi nangam ak nangam yooyu ak ñi ñuy taal seen seen suuf di lakk ñu mel noonu euh, euh, euh, mooy mbir yi dañ ko dañ ko bàyyi ba mbir yi mel noonu yëpp ñu dajale yooyu après leeral ko ca feebar waaw mooy di jàngale jël ay ruus aklam ay ala yoo xam dañ koy teg voilà après nag nga leen di leeral nag ca gannaaw loolu façon jàngale la moo xam ne mu am solo la pédagogie boo xam ne moom la ñuy bi tamit mën nañ ko ci jànge eh, eh, wallahu taala alam dañ ci xamee tamit mooy ru'ya al anbiya waxoon nañ ko xaq seenu gént dëgg la moo taxoon hadith sayna Abu Umaama mu ne gént na moom léegi dem gént koo xam ne takk leen voilà muy ru'ya sidq waaw ni leen nag takk leen kon loolu lu am am solo la wallahu taala alam léegi kon mën nañu yem noonu léegi nag mu def taxrij parce que rawaahul Buxaari la wax premièrement laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong moo kaa solo ñu ne la hadis bi sëriñam kese moo ko jijiit woon daal imam Ahmad ibn Muhammad indi na ko awwalu musnadil basriyyin wa min hadith Samura ibn Jundub an nabi sallallahu alayhi wa sallam léegi bi nga xam ne moom lañ gis bu gudd bii xam ne moom la fi al imamu al-Hafidu an-Nawawi rahimahullah daal di indi euh, boobu mooy hadis bi nga xam ne moo nekk ci kitaabu ta'bir voilà kitaabu ta'bir moom la indi yii mooy mooy riwaay bi njëkk a gis parce que bul fàtte ne woo fi riwaayatin lahu indi beneen mais bi mu njëkk indi nga xam ne moo commencé bi ñuy ubbi euh, buntu bi euh, kii nu mu tudd hadis bi moo commencé wa an Samura ibn Jundub radiyallahu anhu kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam mimma yuksir an yaqula li ashaabi hal ra'a ahadun minkum ru'ya ah loolu mooy nekk kitaabu ta'bir baabu ta'bir ru'ya ba'da salaati subh al-imaam al-Buxaari rahimahullahu ta'aala mu ne haddathanii Mu'ammal ibn Hishaam Abu Hishaam mu ne nettali suñu sëriñ di Muhammad ibn Hishaam di al-Yashkuri Abu Hishaam al-Basri rahimahullahu ta'aala moom mi rahmatullahi ta'aala kon Euh, moom mu ne rahmatullah moom moo ko se moo ko nettali imaam al-Bukhari qaala haddathani Isma'il ibn Ibrahim ah, mu ne nettali nañu Isma <laughs> non parce que ngi koy wax quoi ah Isma'il ibn Ibrahim xamoo ko ah oui <laughs> euh, xamoo ko. kii mooy ibnu moom lañ ne moo siwee ci ibnu Ulayya alors mu amal xatanam la mooy mooy boroom këru doomam quoi voilà loolu mooy xatan <laughs> moom xatanam la hmm? wala seeram euh, la mu amal doon denc walla doomam mooy goroom la quoi voilà wolof danaan goroom la voilà mu amal <laughs> goro goro goro la léegi mu ne Ismaïl ibn Ibrahim gorom la quoi mu ne haddathana Ismaïl ibn Ibrahim di Ismaïl ibn Ibrahim ibn woon kon Abu Bishr di ki nga xam ne mooy Ibn Ulayya lañ koy wax lu bari génn àddina 110 génn àddina 193 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Awf mu ne ki Awf ibn Abi Jamila moom lañ naan Awf al-Arabi <laughs> nekkuloon Arabi de non am nekkuloon kaw kaw voilà làmmiñ wi nag daal yaroon nañ nag te dégg te arab moom da ko maîtriser woon bu baax a baax a baax a baax a baax waaye ça ne veut pas dire que sa waay moo aw ab kaw kaw la non c'est que c'est que nag da ngay xam ne aw fu benn kaw kaw la ñu kon moo la wax loolu ah déet du ne nañ la arab yi la <laughs> non <laughs> du du du du arab yi ah <laughs> moo la al imam al hajar mu ngi koy wax di leeral loolu mu ne mu ne mu ne mu ne aw fii nag du kooku de du arabien <laughs> waaw muy Awf ibn Abi Jamila ah si woon ci al-Arabi rahimahullahu taala gane àddina l'an soixante génn àddina cent quarante-six rahmatullahi alayhi wala mu ne haddathana Abu Raja mu ne ki nettama Abu Raja di Imran ibn Milhan Euh, ñii ne non Ibn Taymiyya la Imraan ibn Taymiyya Imraan ibn Milhaan ñii Abu Rajaa mooy al-Utaaridi men at-Tamiimi al-Basri siiwe woon ci Abu Rajaa ah, la siiwe woon mais mooy al-Utaaridi al-Basri euh, euh, rahimahullahu ta'aala moom nag muxadram la mooy fekk ne jamono yeneen saa sam ku guddoon fan nag ah parce la génn àddina quoi am na sax ñu ne ba 117 rahimahullah mais jotu rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Samuratu ibnu Jundub mu ne nettane Samura ibnu Jundub di Samura ibnu Jundub ibnu Hilal eh, eh, rahimahullah Abu Sa'id ñi na Abu Abdillah ñi na Abu Abdirrahman ñi na Abu Muhammad ñi na Abu Sulayman al-Fazariyu al-Basriyu génn àddina la 58 eh, mu ne radiyallahu anhu qaala kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mimma yukthiru an yaqula li ashaabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya voilà kon kii baa ngi noonu Eh, léegi kanta nga ne ma léegi def na walahu fi walahu wa fi riwayatin lahu ra'aytu layla rajulayn léegi ñëwal foofu boobu moom fu ñu koy fekk hmm? mooy bim ne eh, ra'aytu gis naa al-laylata rajulayni atayaani fa axrajaani ila al-ardi al-muqaddasa ñu ne la loolu al-imaamu mu ngi ko ndi kitaabul buyuu' akli riba wa shaahidi wa kaatibi waaw garaawu lool ma waxoon nañ la lekkatu riba moom la koy dal <laughs> waaw moom mu jàpp ne xeer yi la muy lekk jaruñu ko moo tax ñu koy lokkooka ay xeer ngir wan ko ne li ngay lekk sant jariñu dëre mu ne haddathana Muusaa ibn Ismaa'il mu ne nettani suñu sëriñ di Muusaa ibn Ismaa'il di al-Haafiz Abu Salama at-Tabuzaki al-Minqari al-Minqari al-Basri rahimahullah génnaat na 223 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Jariir ibn Haazim mu ne nettani Jariir ibn Hazim di Jarir ibn Hazim ibn Zayd ibn Abdillah al-Ataki Abu Nadr hmm? al-Basri al-Jahdami gane àddina 85 génn àddina 170 qaala mu ne haddathana Abu Raja gis nañ ko an Samurata ibn Jundub gis nañ ko san radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ra'aytu laylata rajulayni atayaani fa akhrajaani ila al-ardi al-muqaddasati fantalaqnaa hattaa ataynaa ala naharin min damin fiihi rajulun qaa'im mu ngoog kon euh, lii mooy euh, fii quoi waaw hmm? kon gis nga fii hadis bii noonu la ñëwee ah wallahu ta'ala a'lam léegi xanaa benn ci des parce que boobu fi mu yem mooy bii ni alladhi ra'aytahu fa qala ra'aytahu fi nahri akilu riba foofu la yem fi léegi nga ne waa suuf que bi mu mujjee wax moom daa jeexale fa la istakmalta wa atayta manzilak ah waaw boobu kon boobu wala boobu dañ naan boobu laysa bi gharaf ñu ne la non dañ la wax laysa bi gharaf ah <laughs> léegi dañu naan boobu ganta boobu al imaamu an al al al Bukhari rahimahullahu ta'ala doo ko indi ci même càllale bi mais gën koo guddal mooy biñ jóge léegi mais ci beneen buntu kitaabul janaa'iz baabun mu ne qaala haddathanaa Muusaa ibn Ismaa'iil qaala haddathanaa Jariir ibn Haazim qaala haddathanaa Abuu Rajaa' an Samura ibn Jundub radiyallaahu anhu qaala kaana an-nabiyyu sallallaahu alayhi wa sallam idhaa sallaa salaatan qabla aqbala alaynaa bi wajhihi fa qaala man ra'aa minkum al-layla ru'yaa qaala fa in ra'aa ahadun qassahaa huwa qassahaa fa yaquulu maa shaa'a Allaah fa sa'alnaa fa sa'alanaa yawman fa qaala hal ra'aa ahadun minkum ru'yaa fa qulnaa laa qaala laakinnii ra'aytu layla rajulayni atayaanii fa axazaa biyadii fa axrajaanii ilal ardil muqaddasa voilà hadis bi mu ngi jeexe innahu baqiya laka umrun lam tastakmil falaw istakmalta atayta manzilak te moom nga doon laaj kon mu ngi noonee wallahu ta'ala alam ci kaw noonu kon ci la ñu jeexale suñu buntu bii di wax gravité tamit di wone gravité quand même ay explication ak wax yoo xam ne amul yal nañu ci yàlla musal léegi bii di ñëw insha allah ba léegi ci kitaabul umur tanta ci suuf mooy doon tekki baat yi loolu wax nañ ko ci jotaay ba la ñu génn voilà moo tax jarul ñu ci ñëwaat ndax moom la ci def qawluhu yaslawu ra'sa yooyu gisoon nañ ko ba nim jeexaw walillahi alhamdu wal minna kon bii di ñëw ñu xool nag beneen buntu boo xam ne day niroog mooy nee naa leen dañoo xaraamal kadibu waa kadibu moom am na koo xam ne dees na ko permettre <laughs> ah parce namima ak yooyu gisoon nañ ak jëw yoo xam ne dañ ne bu yoo xam ne mooy foofu mën naa nekk voilà gisoon nañ ko ba ñuy gis seen affaire waaye loolu est am na ci fen ah est loolu am na ci fen lii al imam ne woon <laughs> bunt bi nga xamante ni mooy Eh? la nga xam ne moom lañu ñu permettre waaw ci li nga xamante ne mooy eh, eh, ci wàllu nan baabu na ya naqlil hadith wa kalamin nas ila wulatil umur ida lam tad'u ilay haajaka xawfi mafsada waaw loolu bu dee ne amul mooy xaraamal gu ñu xaraamal di rambaaje di toxal ay wax yu nit di ko yóbbu ci ñi jiit bu dee ne mooy aajo waajal waxu comme ragal ak yàqute wala yu mel noonu mais loolu am na ci fen mooy fen am na foo xamante ne nii dañ naan ah tamit comme riba baabu maa yubaahu min al riba chapitre deux cent cinquante six riba ak bañ ginnaaw bi ñu waxee li nga xam nag xaraamam léegi ñu ne la waaye li nga xamante ne nag mooy mooy possibilité bi nga xamante ne moom lañu euh, may lay ci waa loolu am na ci kàcc loolu nag bunt bu mel noonu nag la imam dénj bii di